wa id axadna misaaqakum wa rafanaa fawqakum tuura xuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi la'allakum tattaquun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab juróom benn fukk ak ñett mu ne wa id fàttalekul ba nga xamante ne ni yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye fàttaleku leen yéen yahuudu medina yii waaye yéen yahuud ci kaw suuf duy weddi fàttaleku leen axad naa bi nga xamante ne ñun boroom bi tabaaraka wa taala ci nañu jëlee miithaaqakum seenu pacte wa rafa'naa fawqakum at-tuur ñu yëkkati li nga xam ne mu tiim leen mooy montagne wu rëy woo wële ne leen nag par force di ngeen jël xudu ay wa jël leen leen maa li nga xamante ne nii aataynaakum lañ leen jox bi quwwatin ci doole tée leen ko te ngeen jëfe li ngeen nekk li ci nekk di ko jàng te di ko jëfe wadhkuru ma fii dee leen tudd tey fàttaleku li nga xam ne moo nekk ci tawraat bii ma leen jox la'allakum tattaqun bu ko defee di ngeen ragal seen borom tabaraka wa taala loolu mooy borom bi tabaraka wa taala bi mu leen joxee tawraat ne nañ leen jox li leen ci jëf li li ci ne doxaleen ko gaay ne defuñu dara voilà te dina ko leeral ci kanam ci laay yi ñuy gis kon nag mu ne loolu la mooy dañ leen koo forcer sinon nanguwuñ koon jël te ñoo jëloon seen pacte ak seen borom tabaraka wa taala ne leen nag jël leen li nga xam ne moom lañ leen jox ci tawraat bi quwwa ci doole ngeen jàpp ko fulla te di ko doxe te di ko jàng di ko tudd bu ko defee ci ngeen deme ragal yàlla suñu boroom ne summa ginnaaw gi tawallaytum ci ngeen wane gannaaw dummoo yu na nga xam ne pacte ba ngeen joxe woon ne di ngeen ko def ginnaaw loolee waaye fa lawla fadlullahi alaykum cëy bu dul woon ngëneelu yàlla gu mag gi nga xam ne moom la leen sottil de wa rahmatuhu ak yërmande gu mag jim leen yërëm wallahi kon de bu doon woon loolu la kuntum minal xaasiriin konoonte kon yéen yahuudi di ngeen bokk ci ñi nga xamante ne ñooy perte de wala xad te nag kaay ma fàttaleku leen di li nga xamante ne ñàkk a nangu li nga xamante ne mooy paktu borom di tabaaraka wa mu ne kon walaqat te xamoon ngeen dëgg-dëgg alimtum xamoon ngeen ci li nga xamante ni mooy njombe gi nekk ci joxe pacte ak boroom bi tabaaraka wa taala am ak moom pacte ba pare daal di koy fóose ne doxew ma ko du xam ngeen li leen ci jiit la la ci fekkoon seen maam ya xam ngeen ko walaqat te dëgg-dëgg alimtumul ladina xam ngeen ña nga xamante ne nii ci yéen inta eh, daw ñoo jégg woon dayo daal di ne ñoom daal liñ leen tere seen yoon naw ci dañ koy def minkum ta bokkoon ci bésub samedi ba fa naa lahum ba ñu defee lañ leen doon tere ñu ne leen nag kuunu nekk leen xiradatan ay golo yoo xamante ne nii xaasiina yoo xamante ne nii dañuy kuttus da dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañu perte nekk ñoo xam ne dañoo alku nekk ñoo xam ne dañ leen a soril ci yërmande borom bi tabaaraka wa taala lii mooy lan borom bi mu ngi wax keroog li nga xamante ne nii ci lañ leen tere ñu napp li nga xam ne mooy bésub samedi léegi nag léegi bon comme comme ni mu koy leerale fii tamit mooy ba jën yi dañ doon bari ah ci tafes yeeg yooyu dañ doon ñëw ba ci tafes yi bésu samedi fees jàll yeneen bés yi nga xam ne du samedi nag daanaka duñ gis dañuy dem ci géej dem nappi ba sonn duñ gis dara daanaka li ñuy am du bari léegi nag ñu ne wax yow ñun daal lii mooy lan ñun daal dara fii laa wax ay samedi fii jën yi di bari yam ña ci napp nag ña ci napp ne dañ koy def suñu woroom ne leen nekk leen ay golo yoo xamante ne yu kuttus ngeen yu sori mu ne wala xat dëgg-dëgg alimtum xam ngeen ba léegi kon kon nag xam ngeen ñooñu le du xam ngeen leen naa fajaalnaaha ñu daal di koy def nakaalan mu nekk loo xam ne mbugal moo xam ne def golo gi ma leen soppi woon def golo nekk nakaalan lu dissuasif mbugal moo xam ne day tax ña ko jota ñi ko defagul ñu ci bàyyi xel bu baax ba sori ko bañ koo def li ma bayna yadayha wa ma xalfaha def ko muy loo xam ne lu dissuasif la li nekk ci kanamam ak li nekk ci gannaawam mu nekk li nga xamante ne nii nakaalan la dee mooy lu dissuasif la ngir xeet yi nga xam ne ñoo nekkoon seen kanam waaye tamit yi nga xamante ne ñooy ñëw mooy ñu dundoon ak ñoom bu ko defee ñoom ñu gisoon loolu la nga xam ne moo daloon seen mbokk yi waaye àddina bi yépp ñi ci yëg loolu yépp mu nekk at ab ab ab lu leen di jàjjiloo ci li nga xam ne mooy ndigalu yàlla yi tere yàlla yi ñu bañ koo ñu koy sori waaye tamit woo li nga xam ne ñooy ñëw ci seen kanam muy xeet yi nga xam ne ñooy ñëw wooy ma xalva wa maw'ida suñu boroom ne maa ko defu waaraate loolu li xamante ne ñoo ragal seen borom mu ne wayit xaala fàttaleku leen beneen mbir boo xam ne beneen njombee boo xam ne masoon ngeen ko fee def lii nag suñu borom di nettali fi la suur saar bii looloo tax mu tudd ko suuratul baqara nettali bii muy nettali nettali bi nag dafa indi mooy eh, jeexitalu nettali bi la indi ba pare daal di indi njaalbeen bi li waral nettali bi am kon nag kon nañ ci dem kon nag mu ngi noonu léegi mu ne wax xamoo kon nag nañ dem rek après dinañu gis léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne mu ne wa id qaala fàttalakul bi nga xamante ne ci la wax muusa muy seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam li qawmihi waxoon ay ñoñam ne leen alhamdulillah muy ci yahuud yi keroog ba nga xam ne ci lañ def li ñu def te li waral lii wax nañ la après dina wax lan moo tax ne leen inna allaha ne leen dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala ya'murukum mu ngi leen di digal an tadbahu baqara ngeen rendi benn nag voilà fii nag la turu saar bi kon jóge kon wa al baqara mooy lan mooy aw nag nee neen nag borom bi daal digal ne leen nee na ngeen rendi benn nag xaalu yahuud yi ne ko atattaxiduna huzuwa ne ko waa yow Muusa yow alayka salaatu wassalaam yow dang ñuy fowe daal yow daal dang ñoo jàppe daal sa objet de focal de sa objet de jouet daal moo tax nga naan ñu rek yow yow ñu ngi am problème bu toll nii parce que affaire bi lenn la mooy dañoo ray bi benn nit dañoo ñëw gis koo xam ne dañ koo ray ci seen biir léegi nag ku nekk ñu koy jiiñante ñii ñaan nii la ñii naan ñii la kenn nanguwul kan la léegi nag pour élucider crime bi ana moo def mbir mi suñu boroom nag jox leen procédure foo xam ne na lañuy jaar ngir mën a xam kan moo re kan moo rey waay yi léegi nag loolu nag bi ñu reyee waay ji ñëw di ko jiiñante te loolu après bu suñu borom nettalee affaire nag yi ba pare ci lay indi loolu nag mooy ginnaaw gi lay indi la waraloon sa li nga xam ne mooy nettali bii comme ni ñu ko waxee sànq léegi nag mu ne leen léegi bi nga xam ne ci lañ def loolu di ko jiiñante ñëw wax ko Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu laan boroomam boroomam nag digal ko ne ko nee leen nañu rendi benn nag léegi nag mooy buñ jëlee nag wi rendi ko buñ jëlee lenn ci nag wi rek partie buñ ci jël buñ ko tegee ci waa ji faatu dina jóg boroom loolu jël nag bi wow bu ñu jëlee euh, dagg dara ci nag wi teg ko waa ji faatu day dundu day jógaat te bu jógee dina wax kan moo ko rey ci gaa yi léegi nag loolu la leen di wax nii nga leen nag inna allaha comme que da am problème ñëw di ma ko wax ah sama borom de wax naa ko ko nee na nag ngeen ren di bennoo nag xaalu gaa yi na ko atattaxiduna huzawa ah yow daal Muusaa daal yow daal seetlu nañ ne yow mii daal da ñoo jàppee am po daal di ñu fowe daal yow ñu ngi am problème bu toll nii crime am yow ku faatu na ban lien ban rapport ana ban lëkkaale la am ci ku faatoo ab rayu nag yow ñu ngi naan nan lañ koy lijjantee nga naan ñu ray leen leenu sa borom seen borom nee na ngeen ray nag quoi yow mii dang ñuy fontoo daal yow Muusaa mii xaala mu ne leen a'uudu billaahi maa ngi muslu ci yàlla an naa man may nekk minal jaahiliin ci ñi nga xam ne dañu réer parce que ku réer dëgg mooy wax naan yàlla nee na te yàlla waxu ko voilà xam nga loolu waxoon nañ la mooy bàkkaar bi gën a rëy wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun comme ni ñu ko gisawoon te suuratul aaraaf bi gën garaaw ci bàkkaar yi mooy ngay waxal yàlla loo xamante ne nii xamoo ci dara di ne naan yàlla wax na te wax nañ la loolu mooy nga toog ci diine naan ñu ne la nii ndax dagan naan daganul nga ne dagan na wala xaraam na te amoo ci kitaabun muniir wala hudan amoo ci wala kitaabin muniir amoo ci téere bu leer muy alquran wala sunna boo teg wala sax waxu benn boroom xam-xam boo xamante ne il est reconnu ñépp xam ak selleteem ak baaxam te ñépp a ko reconnaître comme al imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi yow amoo sax waxu ku mel noonu nga ñëw daal di tatonné di wax kooku kenn gënu ko rëy bàkkaar kon nag suñu Seydina Muusa moom mi nga xamante ne xam na bu baax. danger bi nekk ci lool mu ne a'udhu billah man de maa ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala di daw ji moom di laqatu an na di laqatu ci ginnaawam mu musal ma may bokku minal jaahiliina ci ñi nga xam ne dañoo sanku bay waxal borom bi tabaaraka wa taala loo xamante ne nii waxu ko xaalu yi na ko ah kon c'est bon kon xam nañ ne kon léegi bi nga waxee lii ko xam nañ ne du la ñuy fowe kon xaalu ñu ne ko nag ud'u na léegi nag bon dégg waay walaajal ñu sa borom te ñaanal ñu sa borom yow Muusaa mi alayka salaatu wassalaam yubayyinu laha ma yubayyinu lana ma hi nañu leeral mi nag wi wan nag la qaala ndax lan nag yi dañoo bari quoi léegi nag nañu wax ban façon nag la daal bu ko defee ñu daal di koy mën a ren def li mu wax qaala mu ne leen moom seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam innahu yaqulu ne leen seen borom de tabaaraka wa taala de nee na innaha dëgg-dëgg gis nga nag wi nga xamante ne nii moom la leen wax ngeen rendikaay ma jox leen melo yi di moom ngeen bëgg nee na baqaratun aw nag la woo xam ne laa faaridun nekkul woo xam ne wu mage la lool wala bikru nekkul nag woo xam ne dafa ndawee awaanum bayna dalik dafa diggu doomu ci noonu la nekk mooy diggante ak mage ak nekk ndaw mooy dafa nekk daal ci lu duggu doomu la léegi nag ne leen fafalu ma tumarun waay waay ngal la waay samay ñoñ def leen ni leen seen borom tabaraka wa taala digal xaalu gaa yi daal di chargé waat daal di waxati ñoom waa banu israil ñi alayhi salatu wassalam koy jaay dëgër bopp ak loolu moom wallahi man masumaa gis ñu mel ni gaa yu mel nii xaalu ñoom ñu ne ud'u lana rabbak waa léegi c'est lii wax nga mais ba léegi leerul quoi kon nag laa jalaat ñu yow ba léegi yow Muusaa mi alayka salaatu wassalaam rabbaka sa boroom ñaanal ñu ko te laajal ñu ko yu bayyinu lana nañu leeralati yokku ñu ak leeral maa lawnuha dégg nañ nag wi mu wax ne daa nekk woo xam ne wu diggu doomu la magewul waaye ndawewul waaye nag dañoo bëgg mu wan ñu nañu sa wax nag wi melo mooy ana ban couleur la yor ban mooy couleur am ban melo la yor qaala seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ne leen innahu seen boroom waxati na de yaquulu nee na innaha nee na de moom baqaratun aw nag la woo xamante ne nii safraawu wu mboq la de faaqimun mooy mboq mboq bu clair boo xam ne dafa clair jaune clair la faaqimun mooy faaqimun lawnuha mooy jaune clair la